fi qasidatihi masalikul jinaan fi jamci ma farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lbaabi thaani fi radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di ddawaa'i wa ba'di radaa'il wa saxixi limaana tasxiixan jala bi xabari rahmaani jalla wa ala léegi fii lañ war a jël waaye ba lañ fee jël mooy xadis bañ ñëwoon dañ ko war a gis te sëriñ bi doon wax ñu ne la lii lépp ay xadis la muy xadisu mawlaana abdullah ibn abbas radiallahu anhuma dinaan ko na leer ne xalima gi daal dinay fend ci lépp loo xamante ne ni <coughs> luy nekki la te borom bi daal nay séddale lu nekk la war a am borom bi séddale na ko ba pare te pare na ci ñeent yooyu lañ tëboon gisoon nañ ko bi weesu sa app ak sa jikkook sa wërsëg ak sa mbind léegi nag ak yooyu ne la mbindee fi ñu dajaloo woon ngir defal la loo xam ne lor la njariñ la dara lañ la manul wala ñu lor la dara lañ ci manul buñ bëggoon a yëkkati sax ab pepp toxal ko duñ ko man lu dul mu neex yàlla loolu lañ la ne xadiis la boo xam ne mawlana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma moo ko solo moo ko nettali jële ko conente bi alayhi salaatu salaam tam imaamu ahmad ak taalibeem bi al imaamu muslim ibnu <laughs> voilà man imaam Muslim voilà imaam Tirmidi du taalibe imaam Ahmad voilà parce que jotewu ko voilà imaamu Tirmidi ci boppam jëlee na imaam Muslim sëriñ la ci moom ndax am na ci sunan bi foo xam ne muy eh, tuddee al imaam Muslim di jëlee ci moom ah ak imaam Abu Dawud tamit sëriñ la ci ci imaam Tirmidi moo tax as-Sijizi yu bëre <laughs> Abu Dawud as-Sijizi <laughs> moom noonu la ko wooye ko mooy as-Sijistaani benn la mooy borom Sunan bi sëriñ la tamit imaamu Tirmidi waaye imaamu Ahmad sëriñ la woon ci imaamu Muslim ak imaam ah, Abu Dawud voilà as-Sijistaani radiyallahu anhum lii nag imaam Ahmad moo ko soo imaamu Tirmidi jëlee ko ci Mawlana Abdullah ibn Abbas mu ne damaa nekkoon kuntu xalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawman damaa mas nekk ci ginnaaw yonent bi alayhi salaam benn bés. Eh, bi nga xamante ne nii noonee la demee mooy ci daa am lu ñu waroon voilà mu nekk ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam jombuwul boobu boppam supporté nit soo nañ Seydina Mu'aad ibn Jabal radiyallahu anhu keroog bi mu koy woo ñetti wooya eh, naan ko ndax xam nga la mooy àqu yàlla ci jaam yi la mooy àqu jaam yi ci yàlla loolu ci mbaam lañ waroon <laughs> voilà mooy bu doon tay yonent bi alayhi salaatu salaam jombalul boppam yéeg alkat wala yéeg super am ñu ko bokkal voilà <laughs> xam nga ñun fii mu ne moom bépp sëriñ boo xam ne boo gis nañ la nga war super yow moom moom moom moom moom dési sëriñisation commencé dañuy jàpp ne sawaay moom lii day wane ne àggul fu sori ah kii bu àggoon fenn fa yàlla mos du ko boo xam ne dina am ku koy dawalal ah wala oto boppam mooy njëkkandeg nit ñi day wane ne àggul fenn alors que yaa xamul li ngay wax beneen ci ma ne saa saa danoon war mbaam. nit ci gannaaw léegi mu ne Mawlaana Ibn eh, Abbas radiyallahu anhu ne ko yaa eh, yow nga des gis naa la waxoon ni ñun xamul ni ñuy yare gis koo xam ne doomam masula dégg ci moom xam nga loolu yàgg nañ ko fi wax. parce que c'est criant aka loolu dafa bari masula fóon doomam masula raay boppam jamais yu metti rek ak yu soxor ak xuural baax ak saaga ak ñañ kese lay dégg ci moom. même bu koy digal lu baax sax fokk mu gëdd ko walla iyaadu billaah mu ne ko yaa ghulaam te yonent bi saa saa waxoon nañ ko fan yii nee na gis nga ak dal ak teey ak rifqu lépp lu mu dëggu rek da koy rafetal waaye lépp lu ñu ko génne da koy ñaawal mooy ay xuural baat ak jaay yi yooyu yëpp day ñaawal li moo tax it gone yi dara lañ dul yaru gis nga dañuy dem ba maar ci mbir yi dërkiis lañuy mujju def li nga leen di def safatu leen te xam nañ sa point faible buñ bëggee nga mer wala di wax dañuy ñëw rek taxaw sa wet wala ngay wax ju def leneen waaw yàlla buñ bàyyi nag ba nit ñi ne fi waaw bu ko defee mu jaare la foofu ngir wande gaa yëpp ñii nga mer waaw wal iyaadu billah kon nag mu ne ko yaa gulaam yow sama yow yow ngone si inni man ko dama lay xamal dama lay jàngal kalimaat ay baat ay kàddu yoo xam ne boo téye leen ihfadillaha yahfaduk bi ci njëkk del wattu borom bi tabaaraka wa taala ci ndigalam yéeg tereem yi alxuraanam yéeg naam si del wattu li ca ci deel ci wattu sa borom yaxfaz ko boo ko defee rek dina la wattu de dina la aar ihfazillaaha deuxième tajidhu tujaahak del wattu sa borom di ko sóoraale ci sa boo ko defee lépp looy dugg di bàyyi sa xel sa borom est-ce que neex na ko neexu ko ah lan moo ciy tereem lan la ci digle lan lañuy wax ñu sori ko kooku de boo ko defee tajidhu tujaahak di nga ko fekk saa soo nekkee ci xar ci ci ay xat-xat loo soxla bëgg loo bëgg di nga fekk sa sa boroom sa kanam boo ko ñaanee mu may la ko bu dee xam na ne baaxul ci yow bu fenqal la ko da utal lu gën loola le mu ne ko nag ida sa te jàppal nag ba baat yi ba léegi booy laaj di demander fas alillah laajal yàlla moo tax di laaj naan maa ngi ñaan sëriñ diw du sëriñ diw mooy may même bu dee ne nit ki man na koy wax mais xam na ne Serigne diw mayul may da ciy jaar noonu kese mais daal li gën a lii la yonent bay saa saa wax fa ida sa'alta loolu lañ wax Serigne bi mu ne defuma dama dul dem ci mbindeef di ko ñaan dara ci yàlla laa jëm voilà loolu la yonent bay saa jàngale lool la alquran wax wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida da'an suñu boroom nee na ci suuratu Ali Imran yow yonent bi alay saat salaam bu la samay jaam laajee ci man nee leen ku jege laa may nangu ñaanu ku ma ñaan bu ma woowee waaw am man yujibul muttar ida daa kan mooy wuyu ki nga xam ne daa dem ba loru am yaakaaratut kenn du len bu ma woowee ko borom bi la du mbindeef kon booy ñaan ñaanal sa borom yàlla waaw moo tax nda am yenn façon wax yoo xam ne dafa siiw mais wax yooyu du wax yu jub ñu ngi naan sëriñ bi may ñu wala ñu ngi ñaan yonent bi sallallahu may ñu du mooy may ñi nga wax ñépp du ñoom ñooy may yàllaay maye man nga nag lenn loo xam ne wute ci boroom xam-xam yi ñu mooy di wax di ñaan jaar ci jaahu nit ci darajaay nit ak yoo yële même bu dee mooy li gën a dëgër lool mën naa nekk waaye am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ naan loolu amul kanta xadiis bi nga xamante ne mooy wax naan bu ngeen di ñaan du woor ñaan leen yàlla jaare ko ci sama jaax ndax sama jaax ca yàlla dafa kawe loolu noonu du xadiis bu dëgër voilà loolu moom dëgërul wax ji il faut que tamit affaire yi leer voilà <laughs> faut que ça soit clair waaw yonent bi alayhi salaam nag mi borom bi yonent yi mu def seen intermédiaire diggante moom borom bi ak jaam yi lan moo tee bu ñuy ñaan ñu man leen a def intermédiaire moo tax alwasila yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te wa wabtahu ilayhil wasila yooyu ca yaatal ya boroom xam-xam yi am ñu ne loolu mooy jaar ci boroom koo xamante ne nitu yàlla la wala ab yonent la alayhi salaatu wasalaam jaar ci moom ne ah yàlla damaa bëgg nga may ma lii xool ci jiwu may ma lii loolu loolu ñépp xam ne loolu mën naa ne loolu ci xel kese da koy nangu waaw même bu dee am na ñu koy bañ doone diw moo may may yonent ba mayu la yàlla mooy may moo tax yonent bi saa saam ci boppam du sëriñ tamit moo lay may mu ne yonent bi saa saam ne inna allaha huwa al wa ana al wa ana abu al-qasim sallallahu mu ne inna allaha yàlla al mooy kiy joxe mooy kiy wërsëgale mooy kiy joxe lépp man nag yonent bi saa saam al-qasim man maay séddale wa anata man abul xaasim maay bàyyi séddale kon nag loolu la bàyyi séddale mooy man mooy moom mooy ki nga xam ne mooy cosaanul séddale borom bi li borom bi namb di joxe amul benn toq buy jóge ci borom bi benn dara bu war a dem ci mbindeef lu dul ci yonent bi alayhi salaam la jaar moo ko wax te lool al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi bari lay cité xadiis boobu ci saxee bi rahmatullah kon nag loolu la yàllaay maye man nga nag ne jaar ci diw ndax lam am fayal ma lay ñaan ci moom ngay jaar ci moom xoole ma ko ngir defal ma lii loolu mën naa nekk waaye kantaa nga ne diw moo mais moo may defal loolu moo mën da nekk voilà mooy il faut ñuy réparer suñu yi ñuy waxe dafa am solo moo tax mbindum sëriñ bi daa am solo lool gis nga surtout xaalul yarkat affaire mooy c'est très tawxiid dafa tawxiide waaw alors que da ngay naan taalibe nga ba pare yow di waxi lu wuteeg moom li nga xam ne loolu la jàngale te loolu manu la jàngale leneen parce que loolu la fi yonent bale saa saam teg te loolu la yonent suñu borom loolu la woowee jaam yi waaw kuy ñaan ñaanal yàlla wa ida sa'alta yonent bale saa saam Mawlana Ibn Abbas mii est ce que wax manu ko war a wax booy ñaan ñaan ma man man rasulullah waaw même bu leen ñenn ñi mën nañu ne maa ngi lay ñaan yow diw nga ma xam nañ moo jubluwu ci ne diw mooy may mooy moom maa ngi lay ñaan ngir nga ñaan bu may ma loolu it am na am na ñoo xam ne seen wax loolu la mais nag ñu bari loolu dañ ko dul waaw moo tax leen ci boroom xam yi doon wax ne non loolu garaawul que ñoom ñu jamono yooyu loolu la gaa yi seen tawhid baaxoon na ba même buñ yu bi xam nañ ne moom du mooy may xam nañ ne njariñ ak lor yàlla kese koy joxe te moo koy tegee. waaye nag buñ nee yow mii may ñu jubluwuñ ci mukk ko nit moom ci lu ko neex kese bu neexul yàlla loolu lay maye yow xam nañ lool mais léegi ku dund suñu jamono xam ne am na ñoo xamante ne nii lii nii gëmuñu lool pour ñoom sëriñ sàngam ci boppam mooy maye neex na yàlla naqari na ko kooku wala iyaadu billah kooku bu dee noonu la ko gëmee de façon moom yéeféer la waaw koo gëmee loolu affaire yi yéeféer la parce que da ngaa bëgg a wax ne yow sëriñ sàngam daal moom mooy nguuru yàlla gi moo fiy def lu naqari yàlla te yàlla manu ci tus képp ku gëm loolu yéeféer nga voilà moo tax loolu c'est très clair il faut que ça soit très très très clair waaw ngir nag fenqal nit ñi yooyu yépp mooy ma ne wax leen li leen yonent ba ne saa saa wax lii wax ko Mawlana Noas koy Abbas radiyallahu anhu booy ñaan ñaanal yàlla moom moo gën ñépp waxu ko ñaan ma ma ñaan yàlla waaw. même bu dee ne wax na saxaaba ba ne ko ba mu ko defalee ay ci wàllu njàppam ak yooyu mu ne ko ñaan ma lu la neex mu ne ko man li ma lay ñaan mooy dëkkaale yow mu ne ko amoo leneen mu ne ko déedéet lii kese la mu ne ko dimbali ma ci bari ay sujoot waaw waaw képp koo xam ne àgg nga foofu yow doo jaawale yooyu kën boo leen ñaan ma ma ñaan naa Serigne diw na ma may loolu xam nga ne jubluwoo ci ne Serigne diw du maye lu dut lu neex yàlla wala lu na mooy il faut neex yàlla te yàllaay maye loolu loolu bu dee loolu kooku mën naa wax loolu mais ma ne suñu jamono jii ma ne nañuy wax nit ñi lu gën wóor te bañ leen a yàqal li ñu am ak tuut ci tawxiid voilà wallahu ta'ala a'lam bi ñu àggale wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi